alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnate ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu Tabuuk ñu ngi agsi woon nañ ci dugg gu alayhi salaatu wassalaam di dugg ci biir Medina ba gone yi doon ko ak jigéen ñi doon ko yiir ci saniyatul wadaa'i ci saniyatul wadaa'i xew-xew boo bële boo fàttale ko taxawoon nañ ci lu yàgg bi nga xam ne ci lañ doon gis gàddaayu alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci lay dugg ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ndax seydina as-Sa'ib ibn Yazid moo ne azkuru kama rawaahu al imaamu al buxaariyu raxmatullahi alayhi azkuru anni xarajtu ma'a sibyaani natalaqa nnabiya sallallahu alayhi wa sallam ila saniyati alwadaa'i maqdamahu min gazwati tabuuk mu ne ah man de maa ngi fàttaleku génn goo xam ne dama koo génn ñuy ñu nag gone yi ak jigéen ñi ñuy accueillir di dab yeneen bi aleyhi salaatu wassalaam ci bërëb bi nga xam ne ànd xale yi waaw ma sibiyaani ak xale yi la wax waxul jigéen ñi Eh, <clears throat> natalaqaa ñuy accueillir di dab di tag di di gatandu kan annabiya yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ci saniyatul wadaa maqdamahu min ghazwati tabuuk mu jóge woon ghazwatu tabuuk waaw lii nag eh, moom lañ ne woon lii mooy li nga xam ne mooy li dëgër Ah, moo tax e, imaam al Bayhaqi raxmatullaahi alayhi moom bi mu ëndee mbir mi bi nga xamante ne nii ci la indi wax jii da ko indi indi na ko ba muy ba ñuy dugg Medina waaye it mu indi ko fii nii ci bi muy jeexal gazwatu Tabuk moom imaam al Bayhaqi raxmatullaahi raxmatullaahi mu ne nag lii dama ko fee dañu ko fee indi eh, ndax nee na suñu boroom xam-xam yi kat dañuy tudd mbir mii bu yonent bi aleyhi salaatu wasalaam doon ñëw madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wasalaam eh, mu ne looloo tax mu indi ko fii ah. woon nañ la li imaam Ibn al waxoon jamono yooyoo yële ndax imaam al-Bayhaqi dane <clears throat> axbarana dina ñëw ci imaam Ibn al dane axbarana abu nasr bnu qataada qaala axbarana abu amr bnu matar qaala sami'tu aba xalifata yaquul sami'tu bna aishata yaquulu lamma qadima annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ja'ala an-nisaa'u was-sibyaanu wal-walaa'idu yaqulna tala'a al-badru alaynaa min saniyyaati al-wadaa'i wajaba ash-shukru alaynaa maa da'aa lillaahi daa'i waaw eh. mu ne kon imaam al-Bayhaqi mu ne axbaranaa xabaare nañu abu nasr ibn qataada suñu sëriñ moo ñu xabaare di abu nasr ibn qataada qaala neena axbaranaa abu amr ibn matar mu ne abu amr ibn matar moo leen xabaare qaala mu ne sami'tu aba xalifa dégg naa abu xalifa yaquulu muy wax muy wax moom abu xalifa mu ne sa yaquulu muy wax ne sa sami'tu ibn aisha dégg naa doomi aisha yaquulu mu naan lamma qadima nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wa salaam dégmal almadina di ñëw di gàddaay si ja'ala nisaa'u wan sibyaanu jigéen gu góor ak xale yi ak ñi nga xam ne ay gone lañ wal walaa it Hmm? yaqul na ñu naan talaa al badru alayna weer wi fenk na ci ñun min saniyatil wadaa jóge ci mooy fi mu fenke moo yonent ma aleyhi salaatu salaam fi mu génne agsi mooy saniyatul wadaa ah wajaba war na ashukru sant buur yàlla gu du dog alayna ci suñu kaw war na suñu kaw ma daa lillaahi daa'i fekk buur yàlla am na ku koy woo am nañu koy jaamu ci kaw suuf xool imaam al-Bayhaqi lim ma lim ci teg mu ne qultu nee naa man al imaam al-Bayhaqi wa haadaa yadkuruhu ulamaa'unaa inda maqdamihi al-madiina min makka wa qad dakarnaahu indahu laa annahu lammaa qadima al-madiina min saniyati al-wadaa' inda maqdamihi min Tabuuk wallaahu a'lam fa dakarnaahu aydan haahunaa voilà mu ne moom imaam al Bayhaqi ah lii nag mooy talaa al badru alayna xam nga siiw na ah loolu moom siiw na lool waay <laughs> ah ah mu ne <clears throat> wa hada lii de yadkuruhu ulamauna suñu boroom xam-xam yi di dañ koy tudd inda maqdamihi al madina min makka ba yonent mi aleyhi salaatu salaam di di dugg ci medina jóge makka suñu boroom xam yi dañu koy tudd jamono joo jële waaw mu ne waqad dakarnaahu indahu tudd nañ ko foofale comme niñ ko waxe woon sànq laa annahu lamma qadima al madina min saniyati al wadaa waaw inda maqdamihi min Tabuk ñoom tudduñu ko fi nga xamante ne nii mooy bi muy digmal ci Medina jóge Tabuk agsi ci saniyatil wadaa waaw jóge Tabuk ñoom du foofu lañ koy tuddale wallahu taala wallahu aalam buur yàlla nag moo xam fa zakarnaahu ñu tuddaat mbir mi aydan haahunaa fii nii ñu tuddaat ko fii nga xam ne mooy fi nga xam ne mooy Ah, génn gi nga xam ne moom la xale yi génn di ko dégg di ko accueillir di ko dabi fi nga xam ne mooy saniyatul wadaa bu mu jógee fi nga xam ne mooy tabu <coughs> loolu waxoon nañ ne li gën a dëgër mooy ne affaire boobu noonu du ci gàddaay bi comme li imaam ibn al-Qayyim ndax imaam al-Hafiz ibn Hajar bi muy shara xadiisu as-Sa'ib ibn bi hein nekk ci saxiixu imaamul Buxaari comme ni ñu ko gisoon yaa jataay bii weesu bi ci tegu dinañ ñëw ci jataay bii weesu ah après bu ñuy def transition li li ñu ne woon moom la ñuy gis tey mais lii lii passé dañ ko fàtte woon ak def waxoon nañ la dañ doon xool soit ñu def ko ñu defaat ko wala ñu bañ koo def sinon defoon nañ ko bi alayhi salatu wasalaam di dugg madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salatu wasalaam al imam al hafiz ibn Hajar ci Fathul yi bi muy saraa xadiisu imaam al buxaari boobu seydna as-Saa'ib ibn Yaziid ah, radiyallahu taala anhu mu ne moom imaam al al al al al xaafis ibn Hajar mu ne wa zaada fi aaxirihi mooy ci riwaaye yi bi ne maqdamuhu min Tabuk mu ne fa ankara ad-Daawudi ad-Daawudi haaza wa tabi'ahu ibn al-Qayyim wa qaala thaniyatul wadaa' min jihati Makka laa min jihati Tabuk bal hiya muqaabiluha kal mashriqi wal maghrib qaala illaa an yakuuna hunaaka saniyatun uxraa fi tilka al jiha wa saniyatu martafaca fi l ard wa qiila tariiqu fi ljabal ila axiri ma qaal imaam alxaafis ibn xajar mu ne eh, xadiis bi xam nga xadiis bi ñaar la woon imaam al buxaari rahmatullah alayhi mu ngi ko indi ci kitaabul maghazi baabu kitaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam ila kisra wa qaysar foofu la indi xadiis bi waaw ndax bu fàttale ko dana woon xoola ñu di la ñaari xadiis yi comme ça ñu reprendre fil dana woon xaddatana ali ibn abdillah huwa ibn al madini qaala xaddatana sufyaan huwa ibn uyayna qaala sami'tu Zuhriyya Zuhriyya an as-Saa'ib ibn Yaziid yaqul mu ne Yahya Ali ibn al-Madini moo ñu nettali ñun imaam al-Buxaari ah moom mu ne Sufyaan moo ko nettali muy noo yey na qaala mu ne sami'tu Zuhri dégg na az-Zuhriyya an as-Saa'ib muy jële ci as-Saa'ib ibn Yaziid saxaaba la woon radiyallahu anhu yaquulu mu naan adkuru anni xarajtu ma al ghilmaani ila saniyati al wadaa'ina talaqa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam eh? ne maa ngi fàttaliku ko man dama génnoon ànd ak gone yi moom gone la woon temps yooyu eh? ci tuut tànki saxaaba yi tuut tànk yi la bokkoon dem saniyatul wadaa di dajeek yonent bi alayhi salaatu wa salaam di ko gàttandu fekk fii nag lool rek la wax mu wa qaala Sufyaanu marra imaam Sufyaan de des fois doon wax ne ma sibyaane xale yi mu beneen xoola loolu mooy càll la mu njëkk bi ci tegu Seydina amirul mu'miniin imaam al Buxaari rahmatullahi mu ne haddasanaa Abdullah ibn Muhammad mu ne ku ñu nettali mooy mu ne haddasanaa Sufyaan mooy jëlewu ko bii ci Ali ibn al waaye après li la mooy Sufyaan an az-Zuhri an as-Saa'id mu ne adkuru radiyallahu ta'ala anil jami' adkuru anni xarajtu ma'a sibyaani natalaqqaa an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ila thaniyatil wadaa'i maqdamahu min ghazwati Tabuuk mu ne génn naa naa ngi fàttaliku génn ànd ak gone yi di accueillir yonent bi alayhi salaatu wa salaam di ko gàttandu ah ci thaniyatul wadaa fekk mu jóge fi nga xam ne mooy ghazwatu Tabuk léegi nag bi imaam al di di di di di baat boobu maqdamuhu min ghazwati Tabuk ci la ne imaam ad-Dawudi dem nee na non yokk bi kanta këne mbir mi ghazwatu Tabuk la loolu njuumte la waaw mu ne <coughs> mooy dana non non lii nii so c'est pas ça mu ne wa tabi'ahu Ibn al imaam Ibn al topp ko ci waaye dinañ la wax après que ne imaam Ibn al-Qayyim à vrai dire waxul lii mooy lii imaam al-Hafiz Ibn Hajar ne imaam Ibn al-Qayyim loolu la topp al daawudi yi ne sa noonu lii nii nii du noonu mooy imaam Ibn al-Qayyim contraire bi la wax te dinañ ko gis léegi. xaala mu ne wa qaala mu ne imaam ad-Daawudi ne ndax saniyatul wadaa min jihati Makka ndax saniyatul wadaa côté ca mooy sudu Médine la nekk ca sud ba waaw mooy ca suufu que lan. côté boobu nga xam ne kuy jóge Makka foofu kuy dem Makka foofu ngay boo jógee Makka foofu ngay duggee waaw mooy ku jóge Makka Medina ca suuf ngay dugge doo dugge ci kaw ci kaw mooy ñu jóge Sham ñu jóge ay ay ay ay Palestine ay ay ay Jordanie ay ñooñu balaadu Sham ñooñu la ay Tabuk ñooñu ñooy jóge ci noor bi ñooy dugge ci noor bi waaye ku jóge Makka ci suuf ngay dugge léegi rek imaam ad-Dawudi mu ne mu ne xadiis bi fii saniyatul badaa bi ñu tudd ne bi yonent moom la génn Euh, euh, bi bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaam jóge fi nga xam ne mooy Tabuk foofu lañ génn di ko accueillir mu ne loolu noonu demewul noonu parce que saniyatul wadaa côté Makka la nekk <coughs> laa min jihati Tabuk jógewul nekkul côté Tabuk ndax côté Tabuk mooy nord bi mooy contraire bi mu ne mooy mooy opposé kal mashriq wal maghrib mu ngi mel ni nga naan ma est ak ak ouest waaw kay mooy ki nga xam ne moom imaginez simple na cib sénégalais <coughs> hein simple na ci sénégalais mu ngi mel ni ñu ne la sudu senegal mooy fan Casamance ay Casamance ay Kolda nooru senegal mooy fan mooy ay Saint-Louis ak yoon ñoom Matam ak gaayoo yooyu ca kaw léegi ñu ne la ku jóg ku dëkk Makka mu ngi mel ni koo xam ne Médina la Makka mooy mooy mono Makka mooy équivalent ay Sierra Leone ay Guinée-Bissau loolu kuy dugg senegal jóge Sierra Leone fooy jaar nii ci sud bi ngay duggee léegi ku jóge nag Mauritanie Maroc di dugg Sénégal nooy jaare mais gi noor bi ngay jaar Saint-Louis ngay jaar ak yooyu ñu ne ñoom nag mbir mi yëpp loolu la mooy yow gis nga ni ñu amee carte Sénégal noonu jàppal ne Tabouk mooy mooy ay Maroc ay Mauritanie foofu lu féete Médina noonu la teg si islam voilà dëkk bi rek lañ changé mooy Sénégal fële Médine la Tabouk nekk ci kaw mooy équivalent wu Maroc ak Mauritanie ci Sénégal léegi Makka nag mooy équivalent ay Sierra Leone ay Guinée-Bissau ci Sénégal mooy ci sud bi la nekk léegi imam ad-Daawudi yi ne <clears throat> saniyatul wadaa nag dadul fii daa nekkul ci nord bi nekkul côté Ndar nekkul Ndar parce que bu newoon Saint-Louis foofu mu ne nekkul foofu waaw te pourtant hadith bi dane côté boobu la nekk dane Médina saniyatul wadaa ba ñu génnee di dabu yonent bi aleyhi salaatu salaam ci Tabuk la jóge te ku jóge Tabuk mooy ci kaw ngay jóge comme ku jóge Maroc di dugg Sénégal wala Mauritanie ngay jaare ci kaw mu ne loolu noonu demewul noonu parce que saniyatul wadaa ci sud bi la nekk mooy bu doon exemple Sénégal bi ñu jël la non non saniyatul wadaa ca Casamance la ne newul Saint-Louis mu ne nag imaam ad-Daawudi loolu la wax ne <clears throat> mooy Médina saniyatul wadaa ci sud bi la nekk nekkul ci noor bi mu ne wa tabi'ahu mu topp ko ci kon moom mu ne parce que mbir mi lay mel ni mooy opposé la waaw nord sud kay opposé la kal mashriqi moom kal mashriqi wal maghrib la est ak mooy pare rek qaala mu ne illa an yakuna hunaka saniyatun ukhra fi tilka al jiha wala boobu ah mu fekk ne rek daa am sani beneen saniya boo xam ne bu féete tamit ca nord bala ca côté ca nooru Médina jëm tabu bu ko géet jóge ci nord bi àgg man fa waaw wala lool rek te wa saniyatu martafa min al ard saniya li muy tekk mooy li ci kaw ci suuf si <clears throat> mooy kom ab dune ah ak tund lu mel noon loolu mooy saniya waqiila nee nañ am nañu ne mooy ab tariqu fil jabal mooy aw yoon wu nekk ci ci montagne bi qultu imaam alxaafiz mu ne laa yamna'u kawnuha min jihati alxijaaz an yakuna xuruj almusaafir ila ash-shaam min jihatiha wa hada waadihun kama fi duxuli makka min saniya wal xuruuju minha min al uxra waaw <clears throat> wa yantahi kilahuma ila tariqin waxida voilà <clears throat> mu ne waqad rawi waqad ruwayna bi sanadin munqatiin fi lxalabiyaat qawlu niswati lama qadima annabi almadina talaca albadru alayna min saniyat alwadaa fa qiila kaana dalika inda quduumihi fi lhijra wa qiila inda quduumihi min gazwati tabuuk imaam alxaafiz ibn xajar mu dekki lii mu ne <clears throat> waaye mooy imaam ad-Daawudi moom gis nga li wax mooy xaniyatul wadaa newul fële newul fenn ci nord bi ci sud bi la nekk côté ku jóge Makka wala rek mu am beneen saniya bu fële waaw après mu tempéré wax jim njëkk a dàq mbir mi mais imaam al-Hafiz ne rahmatullah alayhi mu nekk jihatul Hijaz mooy côté bi jëm côté Makka an yakuna xurujal musaafiri génnu kii tukki ila Shaam jëm Shaam min jihatiha mu jaare foofale mu ne wa hada waadihun loolu leer na kama fii duxuli makka min saniyatin wal xuruju minha fi min al mu ne comme ni ñuy dugge makka xam nga kadaa xam nga yonent bi salaam fan la dugge woon ci kaw makka la dugge woon mooy ba mu jógee Medina di ñëw makka dafa digal Seydina Xaalid ibn Walid mu jaar ci sud bi mu dugge ci sud moom mu dugge ci ci noor ci ci noor bi ci kaw makka waaw te comme que sunnaam mooy boo dugg bu duggoon fii da doon génne feneen fi ci des mu ne comme noonu rek man na nekk fii que Medina it noonu la hein léegi nag après ñoom ñépp ñaari yoon yépp di rejoindre ci benn yoon kese après mu ne te ñun solo nañu bi sanadin munqati ci xadiis boo xam ne nag càllale ba dafa dog waaw dafa doga ah. rupture fil xalabiyaat ci xale bi xalabiyaat yi qawlan niswa waxu jigéen ñi lamma qadima nabi al madina ba yonent bi aleyhi salaatu wa salaam dëgmalee madina di wax lan talaa al badru alayna min saniyati al wadaa'i ah muy talaa al badru ñoxoon sànq mu ne loolu soloo nañ ko waaye ci sanad boo xam ne wérul de waaw eh, sanadu imaam al bayhaqi bi du wérul ah c'est ça moom moo tax moom ci boppam doguwul ci mbir yi moo tax mu ne ah wa hada yadkuruhu ulamaauna inda maqdamihi inda maqdamihi almadina min makka wa qad dakarnaahu indahu la annahu lamma qadima almadina min saniyatil wadaa inda maqdamihi min tabuuk wallahu a'lam moo tax moom comme que càll leen bi wérul moo tax it mais comme que waa nee na suñu boroom xam-xam yi boroom xam-xamu siira yi dañuy tudd naan mbir mi tala al badru alayna ba mu xewee yonent ma lay saab boobu mooy ba doon dugg ci Medina jóge Makka waaye ñoom duñu ko tudd fi nga xam ne mooy bi mu jógee tabu di xare tabu di ñibbi si biir Makka ñoom duñu ko tudd foofu di di dugg ci biir Medina ñoom du foofu lañu koy du foofu lañu koy tuddee du foofu lañu koy tudde wallahu taala <coughs> léegi nag lii la imaam alxaafis na xajar wax eh? kon <clears throat> mu ne fa qiila moo tax ñu ne kaana dhalika inda qudumi fil hijra ñenn ñi ne non tala al badru loolu mooy bi nga xam ne mooy ba muy ba mu ba muy dëgmal ci gàddaay bi doon gàddaay si di dugg si Medina wa qiila ñeneen ñi non non du loolu inda qudumi min Tabuk ba mu jógee ghazwatu Tabuk la léegi nag mbir mi mbir mi lenn kese la mooy ana riwaaye yi lan moo ci wér <coughs> hein boo gisee riwaaye yi wax ne tala al badru naa ba yonent mi alei satu salaam di gàddaay si la di dugg madina madina yooyu benn wéru ci imaam alxaafis ci boppam nee na man waqad ruwina bi sanadin munqati' waaw ñun soloo nañ affaire boobu noonu ci sa sanad boo xam ne dafa dog imaam al al al bayhaqi càllaleem bi it demewul noonu mooy wérul ba moom moo tax moom mu indécis ci affaire yi mais bi mu ñëwee ci ghazwatu Tabuk ci dugg bi nii mu ne xaaral ma tuddaat ko fii gaa dëgg la suñu boroom xam-xam yi de duñu ko tudd fii mais nag dama ko fee tudd fii rek waaw buur yàlla nag moo xam ne gina ni mu gën a dem buñ xoolee côté càllale kon mooy càllale que ne mbir mi ba muy dugg Medina la jóge Makka ala saakini afdalu salaatu wassalaam mooy ne loolu noonu noonu càllale maa dara wéru ci waaw mooy wéru bi li wér te dëgër këng moom mooy li nga xam ne moo nekk saxi imaamul Buxaari xadiis bii ñu gis sànq muy bu as-Sa'ib ibn Yazid radiyallahu anhu mu ne adkuru anni xarajtu ma'a sibyaani natalaqa an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam ila thaniyati al-wadaa'i maqdamahu min ghazwati Tabuk maa ngi fàttaliku génn ànd ak xale yi ñuy accueillir di dab yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci thaniyatul wadaa maqdamahu fekk mu ngi doon jóge di ñëw di dëgmal min ghazwati Tabuk bàyyeekoo ci xareb Tabuk lii kay moo dëgg léegi gaa li ñu wax ne peut-être kon saniya bu mooy saniya bi wër moom que ni mooy buy am moom moom mooy bi ci noor bi léegi mooy euh, euh, li imaam ad-Dawudi def li mu wax loolu c'est le contraire mooy <coughs> mooy que ni saxal lan saxal li nga xam ne xadiis yu wéru ko saxal ba pare mooy ne saniyatul wadaa ci sudu Makka la ne te lool xadiis yi ko wax wéruñu nga saxal lool ba pare di remettre en cause muy remettre en cause li nga xam ne mooy saniya bi nga xam ne moom as-Sa'ib ibn Yazid dépp saxaaba fekk mbir yi ne man ñoo génn di di dal yonent bi alayhi salaam mu jóge Tabuk boobu mu koy remettre en cause naan mais wala boobu mu ne lii demewul noonu ba pare ne boobu wala rek muy de daa am beneen sani bu new foofu mbir mi nag waruloon a demee noonu li mu waroon li wax ji ni mu waroon a demee mooy saniyatul wadaa de fi li ñu wóor mooy ci noor bi la comme le hadithu sayyidina Sa'ib ibn Yazid wax loolu moom leer nañ léegi nag loolu dàqantewul ak mu am beneen saniya boo xam ne fu ñuy tàggatoo la ndax rek mooy bërëb boo xam ne fa la nit ñi gunge nit ki ba génn dëkk bi foofu la ñuy tàggatoo bu boobaa ñu ne li leer mooy bi ci noor bi moom leer na ndax Seydina Sa'ib ibn Yazid radiyallahu anhu nee na génn nañu fa di fa dabu yonent bi aleyhi salaatu salaam mu jóge tabu kon nag mooy boobu leer na bi leerul mooy Makka te comme que ñu ngi nettali waa ahlu siira ñenn ñi ñu ngi naan mbir mi ba muy dugg Medina jóge Makka di gàddaay si la tala al badru am bu boobaa nga ne ah amaana dafa am kon bu nekk foofu lii mooy li nga xam ne noonu la waroon a demee wax ji lii la waroon mais malgré tout ça loolu mooy supposition kese la mooy supposition kese la ñun li leer mooy que mbir mi ci nord bi la ne ci sud bi moom gisuñu lu koy leeral gisuñu loo xam ne day leeral ne ci sud bi ci sud bi boo jógee Makka am na fu te tudd samiyatul wadaa li leer mooy bi am moom mu ngi ci nord bi te ku jóge Tabuk foofu ngay jaar moo tax xam nga imaam al al Hafiz nee na sànq imaam ad-Dawudi dafa weddi. ci xadiis bu Zeyna Saa'ib ibn Yazid bi nekk ci sax imaamul Buxaari wax jim ne maqdamahu min Tabuk mu ne non non non loolu njuumte la mu ne moom da koo weddi na lii njuumte la waaw mu ne wa tabi'ahu Ibn al-Qayyim waaye nee naa la c'est le contraire c'est diamétralement opposé li imaam Ibn al-Qayyim wax déglul imaam Ibn al-Qayyim li mu wax ci Zaadul Ma'aad fi hadyi xayril ibaad sallallahu alayhi wa sallam xoolal imaam Ibn al-Qayyim wax mu ne faslun faslu faslu bi muy wax ci ghazwatu Tabuk ah mu ne faslun ak sous-chapitre bi fa lamma dana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min almadinati xaraja nisaa xaraja nnaasu li talaqi wa xaraja annisaau walsibyaanu walwalaa'id yaqul طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي mooy mu ne bi yonent bi alei satu salaam dégmalee Medina jóge Tabuuk hmm, xaraja nisaa ndax loolu sous-chapitre bi mu ngi ko def ci chapitre bu mag waaw dafa def dafa njëkk a def ñaari chapitre ci kanam faslun fi ruju'in nabi sallallahu alayhi wa sallam min Tabuuk wa maa hamma al-munaafiquuna bihi min al-kaydi bihi wa aas wa ismatillahi iya dana chapitre ci dellu bu yonent ma sarsam dellu jóge Tabuuk ak li nga xam ne moom la naafiq yi bëggoon ngir daal di koy eh, kaydi bihi tegal ko plan ngir faat ko ak ak ñoŋal gi ko suñu borom subhaanahu wa taala ñoŋal ak ñoŋal gi nga xam ne moom la ko suñu borom subhaanahu wa taala ñoŋal léegi ci loolu mooy préserver ko ba lañ bëggoon amul mu def ci beneen chapitre beneen après faslun fi amri masjid ad-dirar alladhi naha allahu rasulahu an yaquma bihi fa hadama mu ne chapitre ci mbiru masjid ad-dirar muy jàkk de la discorde bu réer gu nga xam ne dugal ak réer ci biir nit ñi taxoon ñu defoon ko wa nahyillaahi ak tere gu yàlla suñu borom subhaanahu wa taala tere ndawam bi an yaquuma bihi mu daal di fay taxaw fa hadamahu sallallahu alayhi wa sallam mu daal di koy mu daal di koy màbb après loolu nag ci la def faslu suu chapitre fa lamma dana rasulullah waaw te toj gi ci yoon bi la woon ci vi awaan ca la digle woon Seydina Maalik ibn Duxsum ak ki nga xam ne mooy maan wala ki nga xam ne mooy Aasim kenn ci ñoom ñaar mu daal di dem daal di koy euh, euh, daal di dem ñu toj mbir mi waaw masjidu diraar koy ñu ne ko tëll waaw ñu daal di koy ñu daal di koy euh, effacer ci existence bi <coughs> muy adi Ma'n ibn Adi al-Ajlani wala Asim ibn Adi selon wax yi léegi mu ne kon bi mu jegee moom alayhi salaam Medina xaraja annaasu nit ñi dañoo génn ngir accueillir ko waaw jigéen ñi xale yi ak gone yi ñu naan tala al badru alayna min saniyati al wadaa'i wajaba shukru alayna ma daa lillahi daa'i mu ne wa ba'du ruwaat xoolal ci imaam ibn al-Qayyim rek mu ne wa ba'du ruwaati yahimu fi haadaa wa yaquul mu ne lenn nag ci ñi nga xam ne ñooy ñoo foloo yëhimu dafa def defle fii hada ci mbir mi pour war na ne lii imaam Ibn al ci boppam li mu wax dafa wuteeg li imaam al-Hafiz Ibn Hajar toxal ci moom loolu nag day am waaw mooy loo xamante ni amaana ci mokkalam ak tamit ci fàttale ko bi muy bind lool ci la ko fàttale ko bi muy saraalee jàppoon ne moom li mu jàppoon que ni imaam Ibn al lii la waxoon alors que c'est le contraire la imaam Ibn al waxoon loolu ñëpp ay dal léeg-léeg nga ñëw di di di kii benn masala wala lool ne ñëw diw. ne maalikee yi de lii lañu wax ndeke yow da ngaa juum waaw ndekete yoo li nga ne ñoom la maalikee yi wax c'est le contraire moom la ñoo ñu def ndekete yoo c'est diamétralement opposé li ñu wax mooy masala sàngam nga ne ah imaginer ñu ne waaw masalaam ndox <coughs> ma ñëw am ku ma laaj dara wala wala am ku laaj ma ne <coughs> <coughs> ndox moom selon maalikee loolu dafa am wuute mooy ndox mu laab ak mu laabul ma ne selon Maliki yi ñoom ñaari façon ndox moo am ndox moom tahuur ak taahir benn la waaw tahuur ak taahir benn la après najis moo ci tegu ñoom ñaari façon ndox rek ka am ndox day laab di laabalaate liñ naan tahuur ak taahir mooy ndox moo xam ne day laabalaate ak ndox mu laab kese benn la moo yooyu yépp man nga ci jàppee alors que waaw ma ne loolu beneen bi ci des mooy ndox mu sobewu ma ne kantaan ak ñi ci des di waa jumhuur muy xanafiya yi shafi'iyya yi xanaabila yi ñoom seen avis mooy lan mooy ndox ñetti façon ndox moo am ta tahur dafa am taahir am najis am mooy ndox moo xam ne dafa laab di balaate am ndox moo xam ne dafa laab kese mais manula laabalaate ak ndox moo xam ne dafa sobewu waaw ma ne mbir mi loolu la wallahu taala alam mais mooy damaa juum damaa juum parce que li ma ne moom nooy mazhabu Maliki c'est contrairement opposé ak ñoom li ñu wax mais loolu day dal ku ne ah ku ne la mën a dal <laughs> voilà moo loolu nag moo dal imaam al-Hafiz Ibn Hajar sinon imaam Ibn al-Qayyim ci boppam bi mu indee wax ji dane wa ba'du ruwaati yahimu fii hada fii hada wa yaqul lépp ni ci ñu soloo dañoo juum ci wax ci mbir mi naan innama kaana dhalika 'inda maqdamihi al madinat ila maqdamihi ila al madina min Makka wa huwa wahmun zaahir li anna thaniyaat alwadaa'i innamaa hiya min naahiyati ash-shaam laa yaraaha al-qaadimu min makkata ila al-madiina wa laa yamurru bihaa illaa idhaa tawajjaha ila ash-shaam la imaam Ibnul Qayyim mu ne kon lenn ci riwaayat yi ñu soloo ñoom ñu juum ndax lan ndax na di wax lan naan naan mbir mi naan mbir mi mu ngi xewoon bi yonent bi alei salatu salaam di dégmal ci medinatul munawwara jóge makkatal mukarrama zaadaha llahu tashrifan wa takrima mu ne wa huwa wahmun zaahir lii def def la gu leera leera leera lu tax yaa imaam Ibn al nga wax wax ju mel ni mu ne li anna thaniyatil wadaa'i ndax thaniyatul wadaa'i innama hiya min jihati nahiyati sham mais thaniyatul wadaa'i la ne te li koy wane li koy wane mooy lan mooy xadiisu as-Sa'ib ibn Yazid bi moo ñuy wane mooy ne Sham la Tabuk la yonent ba saa saam jóge ñu génn saniyatul wadaa mais kon saniyatul wadaa côté Sham la ne mooy ci nooru Médine la ne ah laa yaraa al-qaadimu min Makka ila al-Madina waa ju jóge Makka di dugg biir Médina doo gis saniyatul wadaa waa ju jóge exemple bi ñu jëloon sànq mu ngi mel ni nga ne ma waa ju jóge seeraale woon. wala jóge Guinée Bissau di dugg Sénégal fenn la dul gis euh, euh, roos lan euh, nu mu tudd rooso rooso rooso Sénégal du ko gis fenn rooso Mauritanie ak rooso Mauritanie ak rooso Sénégal moo ko imagine nañ imaginer ne rooso Sénégal moom mooy saniyatul wadaa mu ne mais c'est ki nga xam ne moo jóge Guinée Bissau mais daa mënul a gis Rosso Sénégal ndax Rosso Sénégal mu nga ca kaw fleuve ba ca noor ba fenn rek la ko mën a gisee mënu koo gis waaw du ko gis moo tax mu ne wala yamurru biha illa idha tawajjaha ila Sham ah xanaa benn mu jóge Guinée-Bissau wala Sierra Leone dugg biir Sénégal traverser tout le Sénégal daal di dem ca Ndar di génn ngir dem Mauritanie waaw kay bu boobaa nag mën na koo romb mën na romb ñu ne fii moom man romb naa rooso Sénégal sinon bu fa agsiwul woon dara la ko dul gis mu ne nag saniyatul wadaa ci Médina noonu kese la mel entre Sham ak Makka kon nag ku jóge ci sud bi mais mënoo gis saniyatul wadaa te mooy Makka ku jóge Makka di dugg Médina mënoo gis saniyatul wadaa bala ngaa gis saniyatul wadaa da ngay traverser tout Médina di dem Sham boo ñëwee ba foofu la génnaat Medina te ngay gis saniyatul wadaa ah, ndax ci côté Sham la nekk sinon boo defuloon noonu doonoo ko woon gis <laughs> ah, mooy moo tax lii insha allah mooy li gën a dëgër ndax tamit mais mooy li leer ci xadiis waaw quand loo fi indi leneen ab supposition rek la peut-être que oui peut-être que saniyatul wadaa dafa am fee waaw te kenn du gam gam gam gamle xadis bu wér ak xadis yoo xam ne wérul imaam al-Hafiz boppam nee na munqati' man càllale bi ma am ci talaa al-badru alaynaa kene bi mu jógee màkkal loolu munqati' la waaw man moom ah man de imaam al sama càllale moom wéru ci moom li ma ci jële li ma ci am comme càllale dara wéru ci waaw imaam al-Bayhaqi càllaleem na ko noonu wérul waaw waaw loolu wérul kon nag li wér te Saïd ibn ko mu nekk fii fii saxiixil imaam al-Buxaari rahmatullahi alayhi loolu dafa clair kon wallahu taala alam loolu nag bon waxoon nañ ne <coughs> finalement kon ñëwaat nañ ci walillahi alhamdu wal minna même bu dee ne bon après éditation waaye baax na kon ñëwaat nañ ci mais comme ni mais ñëwoon nañ ci avant loolu lu jiitu loolu ci ba ñuy tala al badru naa ca dugg ci biir Medina ci gàddaay bi waaye gisal nañ ko walillaahil hamdu wal minna tey nag inshaa allahu taala bu ñu waree continuer ci jotaay bi yi ñu weesu gisoon nañ li jëmoon ci wàllu gëm gëm yi nga xamante ne ay karaamaat ak awliya yi mais rawatina mais yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaam bi annoncé waaw parce que nit waxoon nañ la boo fi naree nekk lu yi nga naan ndax c'est cartésien yow boo mooy wul yonent ma sa sa ñoom ngay gis ñuy remettre en cause hadith yëpp mel ni mu'tazila nga xam ne boole ci <coughs> ni ñuy xame hadith lu wér ñoom dañ cee yokk benn moo tax léegi côté hadith ñu bari ay mu'tazili lañu waaw ay mu'tazila lañ mu'tazila benn far firqa la ab kuréel la boo xamante ne nii euh, ñoom dañoo feeñ waaw jamonoy al imaam al xasanul basri ak ñooñu ah mu'tazila yi ñoom dañu yor ay idées yu bizarre waaw parce que ñoom mbir yi textes yi dañuy jël bokk na ci li ñu gën ràññeekoo mooy ndax dëppoo naa am xelam diit waaw waaw am na leneen ah ñoom mu'tazila yi yoo xam ne dañ koy bañ moo tax ay mbugalu bàmmeel ak yii mu am ci ñoom ñoo xam ne. Euh, ñu naan bon loolu noonu parce que euh, lu lan mooy wane ne am na parce que buñ sullee ji bàmmeel yi dem sumli bàmmeel luñ gis gaa yi ñu leen di buggal quoi waaw moo tax ñoom dañoo boole ci xadis pour ñu nangu xadis bu wér ginnaaw cinq yi nga xam ne moom lañu xam yu yuy wéral xadis cinq yooyu ñooy mbir yi nga xam ne mooy tax ñu ne xadis bu wér ah lan la kan wax al-awwal wa as-sahih wa huwa ma ittasal isnaaduhu wa lam yushadd aw yu'al yarwihi adlun daabitun an mislihi mooy il faut mu nekk musnad jàppal musnad mooy loo xam ne dañ koy day am càllale bu ñu naan diw diw diw diw diw diw diw ba kañu kañu ne moo wax wax ji waaw moo xam yeneen ci bari saa saa wala saxaaba wala loolu ndax wal xadiisu la wa qiila laa yaxtassu bil marfuu'i wax nañ ne xadiis yemul ci loo xam ne dañ naa yëpp ba lu dem ba ci yonent mi alayhi salaatu salaam waaye day ñëw ba ci lu saxaaba wax waaye yooyu yëpp dañ koy tudde mooy entre xabar ak asar ak yooyu en tout cas bon pour qu'on fasse vite mooy kon bu njëkk sanad day am càllale waaw mooy bépp wax yoo xam dañ naan wax jii de. ah xadiis sàngam ñu ne ana càllale bi nga naan bon y a càllale nag mooy loolu mooy munqati' loolu wéru kon il càllale waaw ba pare càllale boobu muttasil day jokkaloo mooy du am rupture entre nit ñi ñi nettali mbir mi nit mënu ñëw comme ma toog fii toog rek ne bon ci loo xam ne jëloo ko ci téere mane ne Seydil Hadji Malick de nee na radiyallahu anhu ñépp xam ne man moom de toute façon de toute façon jotew ma Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu 1922 man xaaju ma woon a juddu waaw <laughs> waaw 1922 gaa yi xool ne waaw waa ji de nee na Seydil Hadji Malick nee ñu xool est-ce que jokkaloo na man est-ce gise naa moom ñu ne ñu xool ne non ah, c'est que affaire bi waa ji ki ko jur sax daa juddoogul woon non moom moom ne moom nee ki ko jur ci boppam juddoogul woon ñu ne kon loolu mooy lii moom saa <laughs> kon kooku jokkaloowul loolu jokkaloowul c'est clair wala sax ma bokk moom jamono fii mooy ma toog ne ci loo xam ne wax naa la du du lu ma déglu kase ma ne ah Seydil Hadji Abdou radiyallahu anhu si nee nee na ma wax te loo xam ne du lu ma déggee kaset déggaw ma ko kaset liiru ma dara ma ne Seydil Xaaji Abdu kat nee na ñu xool ne ah Seydil Xaaji Abdu kañ la fi jóge ñu ne 97 ah man mi wax wax ji est-ce que 97 maa ngi doon noyyi ñu ne waaw waaw maa ngi doon noyyi de boobu sax ëppaloon naa ay fukki at yeesaloon naa ko waaw léegi kon ñu ne ah waaw loolu de côté boobu de kon possibilité amagul na mooy bokk muasara am na mooy bokk jamono loolu amagul na waaw léegi ñu seen beneen <coughs> mooy léegi nag est-ce al liqa'u am na mooy est-ce que daje am na est-ce que daje am na mooy foo xam ne au minimum man na mooy foo xam ne moom mu nga fa woon man ma ne fa woon au minimum mu mën a wax ma dégg ñu càmbar loolu ne mukk saay nii ba muy nekk gone doonul woon talul woon yooyu sax waaw waaw ma sii taloon naa ko koy maa ngi ci woon nga naan lu tax nga naan ma talu ma ko woon yow daaw seetaan li nga wax taloon naa ko <laughs> ne ma léegi yow dañ lay nag léegi comme que taloon nga ko léegi c'est yow léegi yow yow mas ngaa fekke fenn ndax bon dégg nañ ma Abdou radiyallahu anhu niñ ko xamee da doon da doon voyage lu bari di ñëw Dakar di ñëw ci Mali yi di ñëw yooyu di def ay waxtaan léeg-léeg ñu invité mu ñëw wala ñëw seet si mbokk yi ak yu mel noonu ñëw yooyu yow est-ce que yooyu mas nga cee teew benn ma ne ah ay la masuma cee teew benn nag ñu xam ne kon foofu kii kon mu'asara bu amee it mu'asara bu amee it ah liqa'u amul mooy daje daje gi amul saxut dajewula moom fenn kon kon ñu xam ne kon man mii même bu dee am naa muasara mooy dund naa ak moom bokk naa ak moom jamono dajawuñ fenn kon ñu xam ne wax jooju loolu noonu dëgërul léegi la léegi appliquer lii ci wax yi ñuy nettali yëpp est jàpp dara est ce nga jàpp dara kon mooy il faut mu nekk loo xam ne non seulement muasara rek du doy waaw mais est ce que daje gi am na waaw léegi bu wóoree ne daje gi am na. comme bu ma ne woon si man dégg naa sëñ Saliou wax ñu ne ma eh, waxuñu rajo waxuñu cassette ah, dañ nañ tegagul mooy jooy teg koñ waxuñu lu mu bind yow léegi yow da nga koo mas mas nga koo gis sax yow ma ne ah waaw loolu moom mas naa koo gis ah oui si mas naa koo gis gis naa ko dem naa këram gis naa ko waaw. dem naa këram nuyu naa ko toog nañ ñuy wax fi mu doon waxee nit ñu bari ne fa kon ñu ne ah waaw kon de kooku moom mais ah mais à condition man ma nekk ku wóora ah. voilà mooy kon léegi loolu kon ñu ne jokkaloo kon mooy bu amee càllale càllale ji fokk mu nekk lu jokkaloo loo xam ne rupture amu ci waaw par exemple imam al-Bukhari rahmatullah alayhi ne qaala Sufyan mooy Sufyaan moom ci man di doon mooy moom mësu koo gis waaw parce que Sufyaan sëriñu sëriñam sëriñu ay sëriñ sëriñu ay sëriñam lañ kon bu nee xaala Sufyaan boobu dañuy xam ne bii mooy taaliq la moom lañ naan taaliq mooy lu lum jële ci moom direct mais bu nee xaala mooy moom wér na ci moom ndax gis na am na intermédiaire sauf que du koo tuddul kon mooy il faut l'essentiel mooy xadiis kon premier ponk bi bu nekkee am musnad loo xam ne dañ koy day am càllale mais il faut càllale bi mu bañ am mooy nit ñi ki jële ci kii hmm? mooy ñi nekk ci seen bi ku nekk mën a jële ci keneen ki ci des te xam na ko te tamit jële na ci moom ba ni muy àggee ci yonent bi saa saa wala ci saxaaba loolu mooy deuxième bi waaw waaw mooy al isnad waaye mu nekk muttasil léegi beneen condition bi mooy yarwihi adlun daabitun an mislihi ñi koy ñi nekk ci càllale bi il faut ñu nekk ñu wóor koo xam ne adl lay doon koo xamante ne nii day nekk koo xam ne digne de confiance la koo xam ne ku ñu wóoru la te du nekk koo xam ne ku muru am rot la du nekk xaarimul muru a koo xam ne ak mbañum rusam wadd na bu yàgg waaw mbañum rus mbañum rus mooy sa respectabilité mu nekk koo xam ne adlun mooy koo xam ne day maandu ba pare mën a takk moo xam ne takk boo xam ne bind la dabtu qalbin wala dabtu lisaan wala boog mu nekk koo xam ne walla dabtu qalbin wala dabtu kitaab koo xam ne day mokkal wala boog day bind waaw day mokkal bu dëgër li muy jële wala boog mu bind bind koo xam ne bind gu leer la waaye du bokk ci ñi nga xam ne bu ñu déggee sàmba daldi bi ñoom moom bu bu waaji nee bu waaji nee sàmba ñoom ibra la ñuy dégg waaw bu ñuy bind jinn yuusuf bu ñuy nettali nettali ibrahim loolu nag du dox kooku moom taxul ñuy wax kooku du du at lun du daali waaw waaw kooku moom du du loolu moom moom kooku mooy day nekk koo xam ne ku mën a takk la nekk koo xam ne ku wóor la mooy koo xam ne du def bàkkaar bu mag te tamit du sax ci bàkkaar bu ndaw mooy képp koo xam ne rek da nga koo gis kon muy def bàkkaar bu ndaw surtout nag bàkkaar bu ndaw bu koy def en public kooku day wane ne kii nii surtout bu mag day wane ne kii nii moom buur yàlla euh, amul benn ko moom amalu ko benn considération ci xolam quoi kooku nag moom nekkatul ko wóor waaw waa joo xam ne nekk fiy joxe loxo ci jigéen ñi ci ci ci ci la ci devant tout le monde du ci làqatu dara kooku noonu xaarimul murwa kooku dootul kooku kooku kooku nekkatul kooku du fiqa laysa bi fiqa waaw kooku moom ak fisqoom leer na waaw ak fisqoom leer ak fisqoom leer na kooku moom ak nekk faasi xam leer na parce que buur yàlla amul benn consideration bu mu koy jox ci xolam amul benn considération bu muy jox borom bi ci xolam di ko weddi non seulement ci biir nit ñi publiquement quoi mooy man awma dara laaf lu ma leen di faalewu ma leen hein kon mooy il faut ñu nekk ci càll la bi ñu nekk ñoo xam ne ñu góor lañ digne confiance waaw yar wii adlun daabitun maanuta mën a takk an mislihi jël ko ku mel ni ci moom ku mel ni moom moo ñoom ñépp dañuy nekk niveau siqa waaw nekk koo xam ne ku maanu la ko mën a takk waaw bu dee ne ku mën a takk moo jële ci koo xam ne moom man la takk wala waa joo xam ne juumkat bu mag la loolu doon taxul ñuy wax loolu kon condition wu adlun daabit moo manqué kon mooy troisième bi il faut mu nekk adlun daabit waaye quatrième bi fokk mu bañ a nekk loo xam ne day am la mooy loo xam ne problème la boo xam ne loolu nag jahabizatul ulama min al muhaddithin ñoo koy xam hadith boo xam da ngay gis tàllale bi jaar na yoon amul dara ci wax waaye nag am na am na la mooy am na problème bu ci ne loolu ñu aay ñu ñoo koy détecter ñi nga xam ne ñooy ñooy ñi nga xam ne dañoo yàgg exercer nekk ñoo xam ne dañoo am rusuuxa am vraiment seen tànk seen tànk dafa samp ci xam-xamu xadiis nga xam ne ñu nekk ci ay xuffaal ak ay umaraul mu'minin ñooñu noonu dañuy man a détecter yooyu waaw xaafis bi wala bu beneen bi mu mujj bi mooy mu bañ a nekk lan charge mu bañ a nekk loo xam ne dafa beru waaw mooy ne bu ñépp wóoree mais contenu bi ñëw di wax loo xam ne vraiment dafa beru de trop waaw wax hadith bi contenu bi c'est mooy mais yeneen yu ko gën a leer dafa ñëw di wax loo xam ne se contrairement ak lii mu wax ndax loolu mooy parce que comme ñu wóor la loolu moo tax mu nekk charge sinon bu dul woon ñu wóoru la mun kar lay waaw shaaz mooy ñu ku wóor daal di solo lu lu lu wute ku ko gën a wóor wala ñu ko gën a wóor waaw ñëw solo lu wuteeg lool mu ngi mel ni hein bu simple bu ñëwoon ne eh, bon ñu wóor ñépp ne ah weer wi de feeñoon na ne ne daaw korite gi lii la bés sàngam la woon ne année mille quatre cent trente-neuf année mille quatre cent trente-neuf suñu at mi korite gi de mu ngi tombé woon ak hein 15 juin le 15 juin la tombeeloo ñu ñépp wax yépp nit ñu wóor daal di koy am kenn koo xam ne ku wóor la ne non tombeewul woon ak lool de at moo mële at mu yàgg moo mële def na juróom fukki at ak léegi du le 15 samedi le la woon gars yi ne non vendredi le quinze bu boobaa dañ naan waa ji lii nii mu soloo charge la parce que moom dafa bew lool mooy ndax ñi ñi ko gën a wóor te ëpp ko fuuf dañoo soloo lu wuteeg moom lu mu solo voilà parce que ku wóor la kenn du ne waa ji waxul dëgg wóoratul parce que xoolal li wax parce que juumte ñépp la mën a dal boo ndeelu mel na ni naan waa ji charge la lii moom di charge la quant bu dee waa la ñoo xam ne ñuy taxawaalu bu waxee kooku waxam munkar lay doon dañ naan kii moom boo xam ne munkar la voilà kon lii nii mooy cinq yi nga xam ne dañuy xamee xadiis bu wér mu'tazila yi nag ñoom dañ cee yokk beneen affaire mooy il faut mbir mu dëppoo xel bi ñoom sixième pilier ngir ñu nangu xadiis il faut xel dëppook suñum xel bu dëppoowul ak suñum xel mooy saa yi xadiis boobu saa yi teg leen nee quoi parce que xel d'accord loolu moo tax ñu remettre en cause ay mbugalu bàmmeel ak hein hein ak yi nga xamante ne ne te xam nga ñoom dañoo dañoo dañoo xaw a dem ci côté xel ba mu ëpp moo tax ñoom ñu jàpp ne fii mu ne ci wàllu aqida bu ñuy gis xawaar ji xawaar ji di war nañ ko gis bu ñuy gis xawaar ji insha allah dinañ waxaale façon façon yooyu yëpp <laughs> waaw mu'tazila yi jabariya yi waaye ak gaa yooyu yépp dinañ leen di insha allah insha allah léegi kon mooy ñun liñ doon wax ci jotaay bi weesu mooy nit bu dee ne noon nga mel bari na yoo xam ne yu sax la yoo xam danga koy weddi waaw ngay remettre en cause masiixu dajjal ay way technologie bi ni mu avancé ak gaayeg léegi bombe F16 yéeg ay way bombe ah, bombe miniaturisée yéeg yooyu yépp lance roquettes yi nga xam ne moo c'est téléguidé yooyu yépp ak missile intercontinental yeeg waay waay loolu lépp waay masiixu dajjaal waay waay masiixu dajjaal nu muy nekke waay te yi du ñu ko boom benn yoon mu jeex ngay remettre en cause parce que yow sam xel danga naan loolu moom loolu nag jullit du mel noonu voilà loolu bu dee kuy def loolu moom ci yonent alayhi salaam bul xalaat kon kay bu weddee nitu yàlla yi ak boroom xam-xam yi loolu moom du guléet te tamit du nekk loo xam ne lu jaaxle la voilà kon <coughs> waaye nag si si yéyi ne ah. mooy waxtu yi dafa jox presque parce que huit minutes ñu dese c'est ça le problème hein c'est ça le problème c'est ça le problème wala xanaa leen na mooy am na ñoo xam ne dañ leen a fàtte woon <coughs> xoola ngeen jéggal ma kon Seyna Anas parce que Seyna Anas moo xaw a gën a gudd tuuti mais am na boo fàttale ko man am na saxaaba yoo xam ne dañ leen a tudd mais waxuñ seen mbir ah. ku mel ni ñoom abu kabshat al annaari ak seydna abu humayd as lim ñu fi indil ci xadiis xadiis yi weesu moom lañ doon gis moom seydna abu humayd as-sa'idi radiyallahu anhu comme ni ñu ko gisee ci saxiix imaam defuñu masuñoo def kon moom lañuy def insha allahu taala muy seydna après seydna anas dañuy bàyyi ba am bii di ñëw insha allah parce que du fi xaj moo tax Abu Humayd as-Sa'idi ah moom lañu war a gis kon Abu Humayd as-Sa'idi Abu Humayd as-Sa'idi ah <coughs> mu ngi muy tuddoon Abu Humayd Abu Humayd as-Sa'idi nag mooy nii la siiwe Abu Humayd xam nga Abu Humayd dàkkantal la abu xumayd as-saa'idiyu ah, turam boroom xam-xam yi raxmatullaahi alayhi dañoo ne abdurraxmaan la dañ ci wute ne abdurraxmaan la tudd ibn saad am ñu ne noodu Abdurrahman ibn Sa'd Abdurrahman ibn Amr ibn Sa'd mooy avant Sa'd am na Amr eh, mooy moom daanaka eh, ñeneen ñi ne doono non non non du Amr de Abdurrahman ibn al-Mundhir ibn Sa'd am ñu ne sax al-Mundhir ibn Sa'd ibn al moom ci boppam du ci loolu lépp waaye al Munzir la tudd ibn Sa'd ibn al muy Abu Humayd waaw voilà am na sax ñu ne non non non moom Amr ibn Sa'd ibn al ibn Sa'd la tudd ibn Khalid ibn Tha'laba ibn Amr voilà moom mii nag am na ñu ne moom mooy xam nga gisoon nañu Seydina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi mas nañ ko gis Abul Abbas radiyallahu ta'ala anhu boo seetloo Abu Humayd as-Sa'idi Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi moo tax am nañu ne moom mii bàytaxum la woon nag bàytaxul bàytaxu Abul Abbas Seydina Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi ko ne moom mii bàytaxam la woon waaw mooy lan mooy frère baayam la woon <clears throat> abbaas sahlu bnu saad ne moom saad boobu frère moom mii loon abu xumayd as-saadiyu radiyallahu taala anhu warda eh? gis nañ ne moom eh, eh, seydna abu abu abu abu xumayd as-saadi ku mel ni ñoom imaam Ibn Sa'd nee nañ fekke na Uhud ghazwatu Uhud ak xare yi ci tegu yépp waaw moom kon Badar daal lañ gis ne moom la fekkewul waaye ak ya ko jiitu woon xam nga dañuy tëb léeg-léeg dañuy tëb lool mooy Abwa Buwaab Ushayr ah ghazwatu Safwan yooyu yépp ñoo jiitu Badr voilà mooy buñ la nee nag moom fekkewuloon Badar mooy que Uhud la tàmbalee fekkale kon moo yooyu yëpp fekkewu ko woon moom Seydina Abu Humayd as fekke na kon Uhud ghazwatu Uhud ak yi nga xam ne ñoo ñëw après selon waxu imaam Ibn Sa'd naka noonu Xalifatu ibn Xayyaat ah la wax léegi moom gis nañ ne kon fekk na xare yépp après Uhud ak depuis Uhud fekk na Tabuk nettali na ci ay nettali yoo xam ne ci ghazwatu Tabuk moom euh, moo ko nettali moo nettali keroog bi yonent ma alayhi doon dem Tabuk tool ba mu jaaroon muy toolu ndaw soo sële nga xamante ne nii ba ñuy dem dafa ñëw ci tool bi ne ko ne leen à leen moom it mu à peu près li nekk ci tool bi après mu ne bu ñu demee dañoo nekk ci tukki dinañ la fay mu dellu fay ko après ñu génn dem saniyatul wadaa ba nga ba ñuy ñibbisi ba ñuy ñibbisi mu jaaraat ci ndaw si daal di koy fay romb ta xari boobu al imaamu muslim ibn al hajjaj al qushayri an-naysaburi rahmatullah alayhi daal na koy solo ah, biñ ñëwee ba jege eh, medina falamma ashrafna ala almadina mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ne haada uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu haadihi tayba haadihi taaba wa haada uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ne haadihi tayba ne tayba ngoog oh xool leen tayba waaye tayba ngoog taaba ngoog boog taaba nuy Medina waaw mu ne wa hada Uhud Uhud ngoo xool leen Uhud yéen itam aa ah, aa ah, xool leen Uhud ngoo jabalun mu nekk li nga xamante ne nii ab montagne la boo xam ne yuhibbuna daldi nañuy sopp wa nuhibbu ñu nit ñu daldi koy sopp voilà hein voilà moom moo solo woon loolu moom Seydina abu xumayd asaacidiyu radiyallahu taala anhu wa ardaahu solo na nag xadiis yu bari jële ko ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam léegi moom nag seydna abu xumayd kañ la génn àddina imaam al-Waaqidi raxmatullahi aleyhi nee na ci feewu xilaafa seydina muawiya bi ne abi sufiana ci la génn àddina ci fin wu seydna muawiya am nañu ne déedéet début euh, xilaafa doom ji mooy kan doomu kan seydna muawiya mooy yazid waaw yazid am nañu ne ci début wu xilaafa yazid ibn muawiya ci la ci la génn àddina moom seydina abu xumayd asaidiyu radiyallahu taala anhu wa ardah wa anna bihi wa jacala acaaliya alfirdawsi maskanahu wa wa mawaa léegi keneen koo xam ne dañ ko gis te moom it muy abu kabshatal anmaari moom gisuñu ko woon waaw te pourtant keroog nettali na moom it Seydina Abu Kabshat al-Anmari ci wàllu li jëm ci wàllu Tabuk ah moom nag euh, Abu Kabsha Abu Kabsha la tuddoon al-Anmariyu al-Madhajiyu waaw dañoo wuute moom it ci turam xam nga Abu Kabsha dàkkantal la Abu Kabsha wute naag nag la waa Quraysh doon wax yonent mi alayhi salaatu salaam laqad amira Amru ibn Abi Kabsha waaw <laughs> ñoom moom pour saboter taxoon ñu ko doon laqad amira yée féete na kaw de jiitu na de te yée biir waa ibn Abi Kabsha yonent mi alayhi salaatu salaam nañ doon toon doon wax lool ah, wute naag li moom mii nag turam am nañu ne Hibbaan la tuddoon ah, ah. kanta abu kabsha ah. am nañu ne tamit këne du xibbaan kese de non non Sa'id ibn Amr la tudd waaw am ñu ne déedéet tuddul noonu am nañu ne sax Umar la tudd waaw am nañu ne Umar la tudd moom abu kabsha al-Anmari am na ñu ne amru la tudd waaw yooyu yépp ay wax la waaw <laughs> mooy dañu wute ci tuuram am na sax ñu ne Sulaym la tudd waaw en tout cas daal li ci li li ci leer mooy Abu Kabsha ji moom leer na moom waaw Abu Kabsha mooy dafa bokk ci ñi nga xam ne seen dàkkantal moom lañ gën a siiwe ke seen tur comme imaam kan am na ko siiw Seydina ah ki ëpp rum solo ci xadiis ah Seydina man hein daw si mooy kan abd eh, Seydina Abu Hurayra hein radiyallahu anhu moom turam mu dàkkantalam la gën a ko turam moo tax turam dañ cee wuute li gën siiw nag dañ na Abdurrahman waaye ëpp na lool foop ay trente jëm kaw ci ay trente jëm kaw ci nan la tuddoon ci wuute ci turam moom am na moom Seydina Abu Hurayra waaye de toute façon képp ku ne Abu Hurayra moom ñépp xam ni ngay wax waaw voilà moom mii nag Seydina Abu Kabshat al-Anmari radiyallahu ta'ala anhu moo moo Tabuk keroog mu ne mu ne moom Abu Kabshat al-Anmari radiyallahu taala anhu xam nga boo fàttale ko Tabuk euh, bokk na ci ñi nga xam ne ñoo nettali keroog bi yonent bi aleyhi salaatu salaam di dugg alxijr muy xijr diyaaru diyaaru ñan diyaaru Samud ci diyaaru Samud moom mii bokk na ci ñi nga xam ne nettali nañu mbir moomu moom seydina abu kabshat al anmaari comme ni ko imaam kan moo ko soloon imaam ibn al bayhaqi voilà moom mu ne woon ndax imaam al buxaari imaam al al al al bayhaqi raxmatullaahi alayhi dane woon <clears throat> ibn haddad axbarana abu abdillah al-Husayn ibn al-Hasan ibn Muhammad ibn al-Qasim al-Adayri bi Baghdad qaala haddathana Abu Ja'far Muhammad ibn Amr ibn al-Bakhtari ar-Razzaz qaala haddathana Ahmad ibn al-Khalil ibn Thabit qaala haddathana Abu an-Nasr qaala mooy Hisham ibn al-Qasim qaala haddathana al-Mas'udi an Isma'il ibn Wasit an Muhammad ibn Abi Kabsha an abiihi muy Muhammad ki jële mbir mi ci moom mooy doomam Muhammad ibn Abi Kabsha di doomam tuddoon Muhammad di doomi Abi Kabsha an abihi ci baayam di Abi Kabsha al-Anmari annahu qaala mu ne lamma kaana fi ghazwati Tabuk tasaara'a qawmun ila al-hijr yadkhuluuna alayhim fa nuudiya fi an-naas mu Tabuk nit ñi dañu di njëkkante di dugg hijru Samuud muy Samuud di fi eh, dëkkuwaayu waa yonent Yàlla Saalih waa di al-Hijr di yoo dugg nag am ñu leen woo leen as-salaatu jaami'a fa nuudiya fi naas ñu woote ci nit ñi ne as-salaatu julli jaami'a day dajale mooy ñëw leen am na lu rëy lu ñu xam ne moom lañu war waxoon nañ la lii nag mooy sunna gi nga xam ne ñu bari de daanaka dañ koo faat suñu jamono waaw ay déglu leen jàmm la ñuy wax da déglu leen jàmm du sunna ne leen as-salaatu jaami'a waaw loolooy sunna mu ne fa ataytu rasulallah ma gaaw ñëw man abu kabsha dikkal yonent bi alayhi salaam daw yàlla li wa huwa mumsikun ba'ira nee na maa ngi ko mu daldi li nga xam ne mooy géléemam wa huwa yaquulu mu naan ala ma tadxuluuna ala qawmin ghadiba allahu ta'ala alayhim mu ne mu ngi maan ko dégg mu naan ana lan ngeen di dugg ci nit ñoo xam ne buur yàlla da leen a mere fanaadahu rajul am benn waay bu ko woo fa qaala mu ne tajabu min najabu minhum mu ne yonent ma sa sam dañ koy def rek ngir yéemu ci seen mbir ah fa qaala rasulullah yonent mi aleyi saatu ne leen alaa unabbiukum bima huwa ajabu min dalik est man duma leen nettali loo xam ne moo gën a yéeme lii nii ngeen gis rajulun wenn góor min anfusikum bokk ci yeen biir bokk ci yeen yunabbi'ukum di leen xabaare bi ma kaana qablakum li nga xam ne moo leen jiitu woon xanaa loolu gën a yéeme wa ma huwa kaa'inun ba'dakum ak li nga xam ne mooy xew après yéen istaqimu coowooral leen wa saddidu te ngeen dëgër ci li ngeen ne waaw te jub nekk ci jub gi fa inna allah azza wa jalla laa ya'ba'u laa bi ko bi bi adaabikum shay'an ndax buur yàlla faalewul ci si mbugal leen dara ah wa sayaati allah azza wa jalla bi qawmin laa yadfa'una an anfusihim shay'a suñu boroom nag dina indi ay nit ñoom mi megg na tedd na ay nit ñoo xam ne du ñu an anfusihim seen bopp shay'an ci dara voilà <laughs> ah mu bokk imaam al-Haythami indi woon na ko ci Majma' mu ne rawaahu Ahmad imaam Ahmad it daal na koy solo mu ne wa fii Abdurrahman ibn Abdillah al-Mas'udi wa qad ixtalat mu ne Abdurrahman Abdurrahman ibn Abdillah al-Mas'udi mu ngi ci càllale bi wax wa qad ixtalata waaye après dafa jaxasoo waaw moom Abu Kabsha al-Anmari radiyallahu ta'ala anhu moo ñëw di woon xadiis boobu noonu voilà jële na it ci seydna abu bakrin siddiq radiyallahu taala anhu wa arda voilà moom nag loolu lañu am ci moom seydina abu kabsha al anmaariyu radiyallahu taala anhu wardah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa kon xam naa tey insha allah dañuy yem nii jataa bii ñëw ñu dóor ñu dóor a gis Seydina Anas <laughs> radiyallahu anhu j'espère que ah, yaakaar naa ne bii di ñëw ça sera le bon waaw <laughs> Anas ibn Malik radiyallahu anhu laay taayaloon nañ biram mais ñoom waxoon nañ la saxaaba yi ñoo ñëpp ay anas lañu rek mooy ay liggéey ñoo xam ne ay ci xidmaa yonent bi alayhi salaam lañ masa moom mi nga xam ne Seydina Anas mooy xaadimu rasul mooy ñoom ñëpp ci liggéeyal yonent bi alayhi salaam lañ masa ne ñoom Abu Kabsh ñi ñu gis ñoom Seydina Abu Humayd as-Sa'idi ñeneen ak ñeneen inshaa allahu taala ci jotaay bii di kon ba léegi ñu ngi ci ghazwatu Tabuk yonent bi aleyhi salaatu salaam kon agsi na kon defaale nañ li nga xam ne moom lañ waxoon tamit mooy këne euh, dugg bi Medina ah euh, ci saniyatul wadaa akay bi liñ ci waxoon ne woon di amaanu ñu ñëwaat ci kon ñëwaat nañ ci wallahu taala alam te li gën a dëgër mooy insha allah li nga xam ne moom la al imaam ibnul qayyim fi zaadi daal di wax radiyallahu taala anhu wa arda kon bii di ñëw seydina